dee leen bàyyi xel waxul nga nga féetale ko kaw ci lépp déedéet mais ci lañu du ñu lépp mais ci lañu te borom bee def loolu kii ne yonentam bi mu ñu yónni ne mooy suñu roy tay alayhi salaam di ko doxal ngir ñu jële ko ci moom <coughs> mu gis as-Sa'b xar kanam ngi jaaxle na ndax addiyaan bii mu ko delloo quoi yeneen saa salaam ñëw dalal xelam comme quoi kon nit boo nekkee njiit wala même boo dugg njiit nga def loo xam ne dafa indi incompréhension ci xelum ñi leeralal lu tax c'est quoi son problème <coughs> ba doo leeral yaay kat te rasulullah sallallahu alayhi wasallam di ko def mu leeral ko ne ko kat ah saam ni ko ñun de inna lam naruddaha alayk lam narudduhu alayk non la sa kado bi lu dul ne dañoo wax armal de waaw loolu nag moo ñu indi benn affaire kon gis nañ <coughs> kon loolu ci rafet jikko la bokk bu réer kon nañ ciy bàyyi xel waaw nañ ciy bàyyi xel waaw considérer nit ñi du la tee nga def li yàlla bëgg waaye nag mooy def li yàlla bëgg te sóoraale ci considérer considération nit ñi ci loo xamante ne nii ngërëmul yàlla dina ci ne toxuma la ngay considérer out nit ñi bay def lu yàlla xaraamal ah nu mu kuwaan ah. non loolu moom yaakaar naa ne ñëpp xam nañ la waxuñ loolu non moom ñëpp ko xam <coughs> waaw ay julli jot na foog ma julli gaay ñaan non saa yi bu julli fii ah parce que considération nit ñi na alors que wax privé loolu amul considération nit ñi non amul considération nit ñi nit ñi nga mooy yàlla. da ngay mooy yàlla ngir gan li ridal abd ngir am gërëmu jaam loolu xalaat la yaakaar <laughs> waxuñ la loolu mooy loo xamante ne nii yow boo leen ci boole ku daal dafay considération day gën a baaxal mbir mi kese waaw te tamit dina dindi njortu yu ñaaw yu ñu mënoon am waaw ndax dafa bokk ci maqasidu sharia ci yi tax sharia bi suñu borom indi ko fi bokk na ci mooy. Euh, li nga xam ne mooy hifzu hifzul irdi mooy euh, di euh, garder la réputation de la personne loolu dafa bokk ci li tax sariya ñu wax ah, ah mooy der kenn du ko yàq deru nit réputation nit bind say journaliste nga nga bind tuumaal ay nit toog foog ne après bon <coughs> loolu la yow taanaa le droit parce que t'as la de presse waxu dëgg rek lu tax nga am ci droit amoo ci droit kenn amul droit wala yartab baax baax bu kenn ci yéen di di di di di jëw keneen ki waaw ndax lan hifzul ird waaw ndax dañoo war a nekk loo xam ne dañuy préserver deru nit ki moo tax bu boobaa loolu it dafa am solo léegi nag xadiis bi kaay nga dem meen yeneen jàngat mooy premièrement ko dañ ciy xam ne lim ne ahda yàgg nañ ko fi wax yonent bay saa saam day lekk hadiya boo ko joxee cadeau dina ko nangu boo xam bu dee lu ñuy lekk la wala lu ñuy jëfandikoo da koy gën waaw gisoon nañ mu ne man képp koo xam ne ku ma jox tànku gëléem ku ma ko <laughs> ma jox waaye buñ ma woowee tamit ci euh, épaule dinaa nangu invitation boobu dinaa ñëw moom rek loolu alayhi salaatu wassalaam law udiitu ku buñ ma aado ah, <laughs> <laughs> doxoon kado tànku xar mooy fi ñuy jéggi ah waxuma tànk bu baax bi yëpp pour wax la lu mu néew néew néew ku ma ko jox kado dinaa ko nangu waaye it ku ma woo ci épaule boobu moom bu am solo la to naa baat bi ku ma ci invité ma wuyu la kon loolu dañuy jànge li tax sëy naa Saad ne ahdaytu mooy yonent may saat salaam moom dina nangu hadiya waaye sarax la du nangu mooy sarax bu ko dangoo c'est pas pour moom c'est pour joxe ko waaw comme sadaqaat yi jëm ci li nga xamante ne mooy zakat yi wala loo xam ne nit ku ñëw ne sarax la lool du ko lekk ak njabootam te loolu loo xam Seydina al-Hasan Ali ibn Abi Talib keroog bu mu jëlee radiyallahu ci wàllu zakat yi mën a ko tegal tegal tegal ci tàmbarma ji xanaa xamoo na ñun <coughs> duñu lekk sarax <coughs> voilà mais hadiya nag da koy lekk te waxoon nañ la histoire Seydina Salman al-Farisi al-bahisu anil haqiqa kon ataytu da leen jàngat ila kon loolu yi dañ ciy jàngale ginnaaw loolu a <coughs> hadiya bi mooy sëriñ wala koo xam ne boroom xam-xam la li fi yonent bay saa saam ne woon la ne aayul taalibe yi di ñëw di am lu ñu koy jox loolu du lu ay waaw ndax yonent bay saa saam nit ñi dañ doon fu nekk di ko jox ay mbir te delloo ay non non mooy loolu yëpp taalibe yi ñoo war a xam ne loolu it lu mën a nekk la sauf que il faut pas mu nekk loo xam ne day nekk charge boo xam ne tax na nit ki dootul ñëw ci sëriñ bi parce que amul eh, amul lu ma teg ci loxoom kon du ma fa dem déedéet mi nag bu ñëwee ba demee noonu loolu problème la waaw ndax kat li yunfiqu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha fa yaj'alu llahu ba'da usrin yusra suratu talaq borom bi nee na li yunfiq nay dépenser zu saatin koo xam ne maa ko yaatalal ci am am min saati ca la ma ko yaatalal waaw waaye wa man qudira alayhi rizqu képp koo xam ne maa ko xompal xatalal ko wërsëgam la ma ko jox bu ne ah kon nag jarul may dépenser ah non mooy jarul may dem ci sëriñ ni ci konolog ah mu bañ a nekk charge boo xam ne yow yen bu diis déedéet waaw fal yunfiq mimma li ko yëpp boromam jox borom bi jox ko dara mais jox na ko présence mu ñëw waaw jeex na ndax laa yukallifu llahu nafsan bu dee yàlla mi ñu bind moo nañu gàllul benn bakkan illaa ma ata lu dul soo lam ko jox man du ma nangu jaam di ma di ma di ma gàll loo xamante ne moom ci boppam tax dama koo jox joxuma tus ba pare nar maa gàll loo xamante ne manuma ko alors que borom bi nga xam ne lu ma yor moo ma ko jox nee na ma du ma gàllul moom lu mu waaw léegi nan nangoo jàmmoo gi la ko def loo xam ne moom dala koo joxut sax kon il faut am fulla waaw <laughs> waaw man ko alayhi rizquhu falyutim maa ataahu Allah sayajalullaahu ba'da usrin yusra bu loolu bi la gi ginnaaw euh, jafe-jafe ay yombu yomb kon nag mu ngi noonu waaw kon mooy loolu il faut canaliser les addiya les hadiyaat addiya loolu jàpp ne daal fii mu ne sëriñ lu ko dem dañ koo war a jox dara loolu teguwul fenn boo ko manee mooy joxe ko ci ñëpp ku am ku amul ak ku ko bëgg a def ak ku ko bëggul a def nit kii ci kii ba nafsam la koy defe ci lu ko neex dong waaw ci lu ko neex dong la koy defe waaw <coughs> du loo xam ne dañ ko imposer tacitement waxuñu ko binduñu ko fenn waaye daanaka da lu ñu imposer la ba looloo tax ñu bari dootuñ ñëw waaye ñàkk ñi doon léegi ñan ñoo fay nekk ñi am dara ñi am dara kese nekk ak sëriñ bi loolu nag du yoon loolu moom sori na di nekk yoon wal iyaazu léegi ma ne lan la ko euh, jox addiya ximaara waxsiya loolu dañ cee xame ne kon euh, ximaar waxsi loolu dagan na waaw te waxoon naa la fi keroog <laughs> say boo déglu audio yi naa ne yow ñëwoo ci dëkk bu sell bi Madina insha allah na la ko boroom bi yombalal <laughs> waxoon naa la ne <laughs> ni ñuy gis ngara mais laaj ngara quoi masala yooyu bi ñu koy gis waxoon nañ la <coughs> par exemple ximaar wahshi ak ghayr wahshi muy euh, euh, bi nga xam ne ci kër yi asli bi yooyu yëpp ci cosaan dañoo daganoon dañoo daganoon loolu moo tax saxaaba yi Xaybar Xaybar ah lan lañ def dañoo jël li nga xamante ne nii mooy mbaam yi mbaam sëf yi mbaam kër yi muy laan daal di koy togg ci ci ni ba muy ñor waaja ba nekk daanaka ñoroon na yonent waayu saa woolu comme ni xadis nekkee xadis yi anas nekk saxiixayni mu ne yonent salaam dafa woolu bàyyi jiit leen di eh, abu talha fa naada amara digal ko anna allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum an luhumil humuril ahliya fa innaha rijs waaw kene borom bi kat ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di tere yéen yàpp mbaam sëf ndawalu mbaam sëf yu kër yi ndax sobe la ñu këpp ci yéen ak nañ doon xiif ñu tuur ko ñooñu bu ñu xamul woon ci sharia kene al aslu fil ashiya yi mooy ibaaxa def te tamit ndax kool alquran tuddal na leen li nga xamante ne moom lañ xaraamal ci ñoom ci li nga xamante ne nii <coughs> mooy ci wàllu lekk yi wàll yi nga xam ne mooy euh, jur gi ak yooyee waaye nag boolewu ci lii ah waaw waaye boolewu ci woon lii euh, mbaam suuf kon ñu xamoon ne loolu kon mbir mi daal dinay nekk loo xamante ne nii mooy lu leer la te boroom bi waxoon na leen suuratul an'am wa qad lakum ma harrama alaykum illa ma turtum ilayhi waaw te boroom bi takkantal na leen détaillel na leen ñeel leen maa ci al alquran jii maa xarama aleykum li nga xam ne moom la xaraamal ci yéen ci wàllu yi ngeen di lekk ak yi ngeen mën a rëbb ak yooyu illaa mabturatum ilay loolu loo xamante ne nii dangeen ngeen loroo tax moo fi sës te bu ngeen ko deful dee wala li ëpp seen njort mooy ngeen faatu ngeen mën cee lekk loolu la kon moom leeraloon na leen ko tam mbaam nii bokkut ci woon mais borom bi mooy leeral ay àtte ci alquran waaye ci bi ala ci làmmiñu yonentam alayhi salaatu salaam mu ñëw leeral leen àtte bi ne leen nag alxamurul ahliya borom bi moo ko xaraamal léegi ba mu waxee lool lépp mbaam mële des ba léegi mbaam àll bi voilà moom day des waaw <laughs> parce que bii dafa préciser ne xumur anna allah wa rasulahu yanhayaanikum waxul rek anil xumur xam nga bu doon anil xumur am la bu boobaa mbaam sëf bi day dugg mbaam sëf day dugg waaye mbaam àll day dugg mais bii dane adil xomóoril ahliyati loolu lañ xaraamal mooy mbaam sëf yi bu boobaa ñu xam mafhum bi liñ ciy dégg mooy kon mbaam àll daga nag ay yeneen xadiis wane nañ ko comme bii am na sax yenn riwaay yoo xam ne asaabu mii ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam demee Makka ndax dafa doon armal di dem Makka bi muy retourné wat askan daa jëlaat loo xamante ne ndawal la daal di koy jox boo xam ne bu mbaam bii la mbaam mbaam bii ci mbaam mbaam àll mu jox ko ko yeneen tubay saasaam daal di koy jël loo xam pour loolu yëpp wan na la loolu dagan na kon dañ ciy xamee ne kon mbaam àll dagan na waaye mbaam mi nga xam ne moo nekk ci kër yi ci kër yi kooku xaram na <coughs> te loolu <coughs> suñ naa ñu ko woon waaw ah, moo tax képp ku jàpp ne man ngaa doxal sharia doxal am ngërëmu yàlla ne waaye sunnaa yonent bay saa sama yoon du ci ne anta jaahilun yow ku réer nga ku jara nga waaw ku sànku nga ku jara nga waaw parce que waroon ngaa julli rek lu la tere julli kan moo la wax ngay julli ñeenti rakk alquran moo la ko wax fan la la alquran ne yéen julli ñi di leen julli tisbaar ah, ñeenti rakka waaw takkusaan ñeenti rakka timis ah, ñeenti rakka gée ñeenti rakka fajar ñaari rakka loolu fan nga ko gis ci alxuraan waroon ngaa bañ a jullee noonu tey julli dina ne julli leen léegi julli improviser sa julli foo ko jëlee lu mu sunnaa yeneen trois saa saam kaddaabun ant wal iyaadu billaah kon mu ngi noonu <coughs> léegi beneen jàngat <coughs> léegi nag euh, faraddahu alayhi loolu dañ ciy jànge mu ne bi ma ko joxee ximaaran wahshiyan faraddahu alayhi mu delloo ma ko loolu dañ ciy jànge ne nit bu dee ne dañ koo jox addiya wala jox ko kado loo xamante ne nii soxlawu ko wala am na lu tax manu koo jël am na droit ne ah noo doy garaawul garaawul waaw waaw <laughs> te leeral bi dafa am solo <laughs> gis nga waa jiy def lu baax leeral boobu da cay baax parce que mën na am lu mu yëg ci xolam démb ci jumaa ji bu yonent sallallahu alayhi dama gis benn waay bi joxe ay kii ku romb mu defal la parfum quoi man sax masha Allah defal la wax fekk sama kanam la toog <laughs> benn waay di romb mu koy defal waa ji ne ñuy gis ko xaw a dugalaat loxo yi euh, ne déedéet rek avancé <laughs> gars yi bàkkoom ngi doon jël di ko ñaanal ajjana ak yàlla ko loolu yàlla ko yàlla defal ay kii mistu piir ajjana ak lool am beneen waay bu ñëw moom bi mu ñëwee waaj li ko defal dana ko déedéet ba pare wan ko def ko par signe li tax mënu koo kii mooy euh, wax ko ci bakkan bi quoi xam naa dafa allergie ci affaire bi ba pare taxaw di ko ñaanal nag naan ko yàlla na la yàlla def gis nga kooku nga ñaari situation yi day day day kii mbir mi <laughs> waaw <laughs> mooy xam nga ne liy gën a dal xel waa mooy waa ji moom li mu def pourtant ñoom ñaar kenn nanguwu ci mais kële moom dañu kii rek muy xaw a puus loxo bi li nii mu ngi dugal loxo ci poche bi xaw koo puus bay xoolaale yére bi naan est-ce ci mel ni koy xool ndax takku ci rek avancé ne def benn si non rek continue alors que kii moom waa da koy tàllal mu ne mu def ko nii def loxo yi non ba pare defal ko bakkan bi nii ba pare bi avancé tuuti taxaw di am moom di ko ñaanal la yéen ak di ko expliquer lu tax quoi loolu dafa am solo loolu la ñuy ren fane sa sam jàngal te kooku xalam day dal moo tax waa ji ñaan amin amin amin mooy loolu dafa am solo mooy la même chose loolu waaw des fois nit di nga ko jox loo xamante ne surtout xam na ne manu koo denc te comme que loo xam ne looy diwóor ci loxoom la te moom mën na de ci allergie loolu mën na la na déedéet waaye ni expliquer comme ni yonent bay saa saam def ci waaw <coughs> loolu lu am solo la waaw tekkiwul ne tout le temps rek waa ji nay nangu nay nangu mais léeg-léeg tamit ñi jox ko loo xamante ne même amatul fu mu ko def waaw moom këram yëpp ay lekk la amul ko def te amul ñu ko jox suba dina ko nangu mais du ko lekk bu ko indee man na ko yàq mën na yàq mu sànni ko ci poubelle bi est loolu moo gën wala mu ne ko déedéet expliquer ko après bu jox ko ñoo xam ne ñoo ko gën a kon nag noonu la loolu lu am am solo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la doxal fii mooy kon addiya euh, ak cadeau yooyu c'est pas que bon wala tout le temps waa ji amul que ne tout le temps waa ji daa war bi nangu rek waaye bu dee ne gis na ne. man nga koo delloo ndax daa am lu tax comme fii yonent way sa am li armal loolu nit ki man naa wax ba pare daal di koy eh, kii moo tax imaamu Nawawi imaam eh, al-Hafiz al-Bukhari rahimahullah ci eh, sahih bi mu def baabu man raddal hadiya li illa waaw buntu ki nga xamante ne nii mooy delloo addiya buñ ko jox ngir daa am tax tax bu tax voilà am tax tax bu tax yaa ngi ñëw di dem aéroport ngir tukki benn waay jox la xar te yow amoo ko kenn ko la ko yóbbuwaat yow kese yaay nii mu dajeeg yow nii waa waa ji jëlal xar xar xar sama xar yii xar est ce da ngay jël xar bi yóbbaale ko ci avion bi soit nga ne ko tey nga ma koo téye wala nga ne ko déedéet la euh, ko war a moo tax waaw bu ko defee xolam dina dal dina xam ne delloo neewoo ko déedéet parce que da koo xeeb wala nangam wala daa am yeneen yu tax loolu manoo manoo bañ iblis bi jaar ci ginnaaw di jox sa mbokk moomee xalaat yu mel noonee waaye bokk na liñ ciy jàngee que ne yow buñ la mayee dara waa ji dina la ko may fekk nangu woo ko booba kooku ah waaw <coughs> waa ji da koy jox addiya mu delloo ko est ce que ma ko doon dellu mooy fekk nangoo goo ko yow euh, euh, euh, moom moo ko ah. <laughs> am possibilité réceptionner affaire bi kese liñ may jox tekkiwul ne maa ko moom mais fokk ma nangu ko. bu ma ko nanguwul waajee ko moom ba léegi waaw waaw loolu dañ ko ciy jànge léegi nag ñu ñëw li yeneen tubaab yi saa saa wax nag ne inna lam naruddahu alayka bi mu gisee li nekk ci xar kanamam loolu wax nañ ci sànq bi ñuy wax li nga xamante ne eh, eh, ni mooy li nga war a doxalee eh, rafet jikko ji léegi <coughs> mu ne. ñun delluwuñ la ko luwul ne dañoo nekk muhrim loolu nag masala la dañoo nekk xurum ñoo xam dañoo armal da ngay xam ne boroom xam-xam yi en fait masala bu la bu yaatu ma dañ koy tënk insha allah mooy ki nga xam ne xam nga boroom bi moom moo xaraamal ki nga xamante ne nii euh, dafa armal as-sayd waaw saydul ba euh, bahri non bari loolu borom bi tabaaraka wa taala daf ñu daf koo xaraamal li nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne dafa armal mun a uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara waaye wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma looloo ñu tamal solo wa hurrima tabar <coughs> suuratul maa'ida ay 86 mu ne maa xaraamal alaykum ci yéen ñi nga xam ne da ngeen a armal nekk ci période de sacralisation war a aji wala umra Euh, wala nga boole leen ñoom ñaar képp kenn ci ñooñee maa xaraamal ci yéen saydul bari mooy rëbbum jéeri ji maa dumtum xurumaa fekk yéen ngi ci yéen a ngi seeni armal yéen a ngi ci yéeni armal boobu yéen a ngi ci romb nga miiqaat bi ba armal jeex na fekk defagoo la lay génne alxillu li bir danga naat yow amoo droit di lekk yooyu di di di rëbb waaw léegi nag hadis bii nii yéen boo tax yonent lay saa salaam nga ne bon loolu rëbb la wax mais yonent saa rëbbut <laughs> kii boo ko jox dañ ko koo jox kado mais mu delloo ko loolu nag tax boroom xam-xam yi daal di wute nag mais yonent saa da koo delloo parce que lim armal la loolu borom bi kii rëbb la wax mais moom rëbbut ah léegi nag boroom xam-xam yi wute foofu am ñu ne de toute façon lii day wane ne moo xam moo ko rëbb wala rëbb ko loolu dafa xaram ku armal ku nekk. rëbbum jéeri ji waxul waxul bu géej bi de moo tax bu géej bi mu ne loolu da na laale ko ay jën ay ñooñu crustacés yeeg fruits de mer yi loolu man na ko loolu kenn xaraamal ko fi armal mais nag bu jéeri ji boobu ci terre ferme boobu la xaraamal léegi nag am ñu tax ci boroom xam-xam yi loo xamante ne luñ jële ci Seydina Ali la ak Seydina Ibn Abbas Mawlana Ibn Umar na ko noon al-Layth al imam as-Sawri na ko noon al imam Ishaq ibn Rahawiya rahmatullah ñu ne lii day wane ne wax joo xam dañ ne lii day wane xaraamu ki armal muy lekk lu rëbb moo xam moo ko rëbb wala rëbb ko waaw ci ñu joyal <coughs> waaw moo yem waaw moo tax al imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah dafa solo xadiis boo xam ne ci Seydina Ali ibn Abi Talib mu wax ay nit yoo xam ne ci asja lañ bokk mu ne leen ata'lamuuna anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam uhdiya lahu rijla himaari wahshin wa huwa muhrim fa abaa an ya'kulahu qaaluu na'am waaw <laughs> Seydina Ali looloo tax ñu koy askane la wax ji radiyallahu anhu mu wax ay mbooloo ci waa askan ne leen est ce que yéen ngeen ne xam ngeen ne yonent saa salaam mas nañ koo jox kado tànku mbaam moo xam ne mbaam àll la fekk dafa armal mu bañ bañ koo lekk ñu ne ko waaw waaw <laughs> léegi loolu benn affaire la ñoom foofu ci wax yi ak tamit lii nii ne yonent sallallahu alayhi wasallam suñu xadiis Sa'd bi looloo tax lekk ko que ne dafa armal kon ku armal manoo lekk yooyu waaw léegi nag am na yeneen i affaire yoo xam ne yu ci am la euh, yoo xam ne mais sauf que lii waa jumhurul ulama rahmatullah alayhi rëbb bi dañ koo xaraamal ku armal waaye ak loo xam ne nit moo ko rëbb pour yow waaye bu dee da koo rëbb te rëbb koon pour yow loolu kenn ko xaraamul te loolu insha allah mooy li gën a dëgër mooy li gën a dëgër léegi am na beneen ñetteel wax muy wax bi nga xam ne dañ ne ma ne may eh, eh, eh, al jawaazu mutlaqan nga la <laughs> waaw waaye ma lii man naa nekk laas ci luñ joyal ah, ki ki ki ki armal mën naa lekk yàpp rëbb waaw buñ ko ko joxee mooy bu mu rëbb waaye bu ko lekkee buñ ko ko joxee mën naa rëbb mën naa koo lekk kay ñu wax koy lekk waaw léegi euh, waa jumhuur ñee nag xam nga ñu njëkk ñi ñoom dañu dañ koo xaraamal ci luñ doyal dañ koo po way possible la ci luñ doyal ñoom ñëpp nag d'accord benn ko de nga armal di rëbb waxu loolu aaya bi dafa leer waxuñ mais lekk am rëbb boo xam ne yow bu yaa ko rëbb loolu la ñee ne dafa xaraam ñii ne euh, ñu njëkk ji dafa xaraam ci luñ doyal moo xam waa ji da koo rëbb pour yow wala da koo rëbb pour keneen moo ci yem wala pour boppam moo ci yem ku bi yuuna yi ne waaye ma ne possible na laa wax loolu amul benn dara benn ngaañu ci amul waaw ndax ñoom dañ ne ab léegi nga ne ma waa doo leen ma wax tuuti <coughs> seeni kii dalil ñu ne al imaam Euh, Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i <laughs> gaa yi bedd mi nekk nii ci suñu ginnaaw moom la ko moom lañ ko tudd radiyallahu anhu shari'u Abu Qatada shari'u Sayyidina Ali ibn Abi Talib moo nekk nii mu tegu ci Allahu akbar ci awali Medina ala sakini afdalu salatu wassalam hadith Sayyidina Abu Qatada <coughs> da koy wane ak hadithu sahaba bu ñu naan Umayr ibn Salama ah te ne daa am benn waay boo xam ne dafa zabi zabi mooy duyu euh, àll la dox la jox ahda li nabi sallallahu alayhi wasallam zabyan wa huwa muhrim fa amara aba bakr an eh, yaqsimahu bayna an-nas an yaqsimahu bayna an-nas waaw mu daal di digal Seydina Aboubacar dañ koo jox benn eh, eh, bëyu àll mu da wax Seydina Aboubacar mu séddale ko seen biir ñoom yu mel lii moo tax waa ku yu ne ne lii day wane ne mën naa nekk quoi ah, voilà lii mën naa nekk ci lu ñu doyal waa jumhuur nag ne déedéet déedéet taxaw leen <coughs> yéen ñaar ñoom ñëpp mën nañu réconcilier seen wax. <coughs> mooy du lu ñu tere ci luñ joyal waaye du lu ñu tamit euh, possible luñ joyal mooy ne daal bu dee nit ki da koo def ci loo xam ne waa ji da koo rëbbal rëbbal ko kii armal kooku mënu koo lekk parce que tax tax bi taxoon ñu tere ko ko mooy day ñëw mais bu dee da koo rëbb pour boppam wala ngir ay mbokkam yow nga jaar fa armal ko eh, kay kay kay kay kaay ci ak bi wala kaay ci kii bi loolu mën nga cee lekk wala mu jox la ko loolu mën na nekk wallahu taala alam loolu nag moo gën a dëgër <coughs> waaw te am na ay xadiis yu ci ñëw naa jaabir boo xam da ko yëkkati al imaamu moo ko solo na ko noon al imaam an-Nasaa'i ibn Xuzayma rahmatullah ala al jamii mu ne sa yonent saa sallam ne lakum xalaal maa lam tusiduhu aw yusab lakum mu ne saydul barri rëbbum jéeri ji de dagaan na ci yéen yëpp al imaam al-Haafiz ibn Hajar mi muy sara xadiis dagaan na ci yéen maa lam tusiduhu fekk du yéen a ko aw wala yusab alayk lakum ñu daal di koy rëbb ngir yéen kon mu ngi noonu boo ko rëbbee ngir yéen kon kay lii mooy teqantal bi nga xamante ne moo fi nekk leer na ko wax waaw léegi kon loolu mooy li nga xamante ni léegi nag hadis yi naa sand bi sand bi ñu nekk da koo tuddal benn illa kese ne ko ndax li ñu armaa la tax nanguwuñu ko waaw parce que yonent bay sa san sand li gënoon a leer mooy sand bii da koo doon rëbb da koo rëbboon ngir yonent bay sa san yeneen tubaab yi saa saa nag tudd loolu wax ko lool kese waxu ko lee mais wax ko benn illa bi wax ko beneen bi waaw waaw kon mu ngi noonu da koo tuddal le fait que bu njëkk bi <coughs> mooy bu dee da ngaa armal loolu ci luñ joyal waroo ko lekk sauf bu dee ne waa ji yóbbu ko ngir yow mu noppi ci beneen bi waaw léegi nak koo wax tekkiwul ne loolu amul. waaw te xadiis biñ la wax fii naa jaabir leeral na loolu moo tax yonent bi alayhi salaam eh, eh, daal du koy jël te imaam an-Nasaa'i am na ci riwaayam boo xam ne Saalih ibn Kaysaan ko solooy foofu dana inna xurum laa naqulu sayd dañoo lekk ñu xarmal duñu lekk sayd nga xam ne mu ngi noonu eh, kon <coughs> loolu lu am am solo la kon loolu mooy li gën a dëgër waaw lu ñu rëbbal ngir yow mi armal loolu mënoo ko lekk mais bu dee dañ koo rëbb nag pour keneen wala pour leneen loolu yow mi armal loolu mën nga koo lekk wallahu taala alam kon ci kaw noonu ñu yem noonu ci jotaay bii di ñëw insha allah non non nañ continuer hadith bi ci teg parce que ci tegu gisoon nañ koo pare dañ koy wax rek ne jàlloo nañ mu ne kon hadith six cent vingt quatre hadith six cent vingt quatre ah mu ne waa niin alhamdulillah